dafa fekk rek muy aada ne bi gouverneur waxee ba pare mënoon nañ cee bañ a teg baat waaye fii aada lañ ko def baax wi ma fi ñëwee ànd ak gouverneur su waxee ba pare ñu sànni si ay baat loolu nag li ko waral umpul kenn li ko waral moo di ah. bi ñu yàlla defee maire fii ci dëkk bi umpul suñ diggante ak yow umpul kenn ndax dafa jiitu maire gi suñu jaxasoo kër gi dafa jiitu meer gi jiitu député gi te àdduna kóllëre rek moo fi nekk ba loolu tax na ñu am war wax fii ci place bi ci ñetti fànn war nañ fi wax ndax nekk ndey ji réew ci dëkk bi war fi wax ndax lislaam bi ñu bokk war fi wax ndax doom ji ñu nekk ci kër gi li ma teg nag moo di daaw ci waxtu bi am na ñaan gu gouverneur Ibrahima Faye defoon ñaanoon daaw waxoon na ne ñaanoon na ne su dewee ne yal na mbooloo mi yokku foog naa ne ku fi teewoon daaw toog teew fi ren di nga gis ne mbooloo mi yokku na tubaar fakal kon nag ñu wax alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan yàlla itam yàlla bàyyi la fi yow bàyyi ba njëriñ li nga xam ne yaa ngi koy def ci réew mi teg teg lii ngay tegtal nit ñi lu jëm ci développement comme ni ko gouverneur waxee léegi ak itam taxawaay bi nga taxawal ci bitim réew amel nañ la ngërëm ci loolu ndax dangay ngay yëkkati Sénégal di yëkkati sax lépp luy xeet nit ku ñuul man su ma waxi daaw mooy suma ma waxi ren su ma taxawaayi daaw mooy su ma taxawaayi ren waxoon naa fi daaw di fàttali loo xam ne président Senghor moo ko waxoon sa at yële passé loolu laay wax daaw moom laa waxoon daaw moom laa wax ren moo di ni ko gouverneur kan waxe yow ambassadeur yi Sénégal nga bi gën a màgg ci ambassadeur yi ndax ku xool pancarte yi fi nekk di nga xam ne loolu ku ko wax itam dëgg rek la wax ku dégg say tukki itam gis journal yi bitim réew yu Nigéria ak yeneen gis foo toogee di waxtaan ak général Ayron Sy ma ne yooyu yépp tegtal la yu wane loolu ñuy wax kon nag te dëgg-dëgg gannaaw xam-xam bi ngay tuur ci réew mi gannaaw tegtal yu rafet yi ngay jox taalibe yi ci lu jëm développement liggéey gannaaw sa taxawaay ci bitim réew ngay yëkkati senegal di yëkkati lépp luy xeetu nit ku ñuul jëmale ko ci diine jëmale ko ci jëm ma ne loolu ñun dañ ci kontaan te amul lu dul ngërëm loo xam ne moom lañ la war a gërëm li ci des nag moo di ñaaraat yàlla bàyyi la suñ kanam ba xam-xam boobu nga koy tuur ci réew mi di ñaan itam ci guddi gu sell gi tey yàlla booloo xol yi yokk ni mu xol yi ci Sénégal yàlla def yokk jàmm ji ci senegal ndaxte jàmm rek ci la yépp xew ci la lépp mun a xew ndax balaa ngay mën a liggéey balaa ngay wax plan de développement balaa ngay wax leneen dafay fekk jàmm am sa réew ma li ñuy wax stabilité am su fa amul dara du mun a sotti kon nag loolu yàlla def na ko fi Sénégal ñu ngi ñaan loolu jëm kanam di ñaan si guddi tey gi foog naa mosuloon sax ñu wax àgg si ndax di nga ko def ndax yow gisuloo lu dul réew mi ak Sénégal ak lu koy màggal waxuma sax Sénégal waaye luy màggal Afrique kon nag motul woon sax ñu àgg si ndax xam nañ ne sa xel a te di nga ko ñaan li may àggale rek moo di a ah, kër gi doom lañ fi te sa taxawaay ñu nga ñu taxawoo gis nañ ko xel mu rafet bu ñuy sol ñu la gërëm bés ni ki tey ndax du ñu doxal dara lu am maanaa question lu mu am am importance balaa ñu koy régler ak lu mu munti demee foog ñu ñëw diitoog yow xel mu rafet mi ñu jox ñu ngi la gërëm waaye itam am na leneen lu ñu demee ci kër gi muy lu demee ni xarit te kat xarit ñaar la di am xarit boo xam ne loo wax rek mu ne lool la soo juumee sax mu ne lool la loo def mu ne baax na am beneen xarit boo xam ne xarit la boo xam ne soo juumee mu ne la juum nga soo defee loo xam ne yaakaar na du noonu mu ne la du noonu xarit boo xam ne du la nubb xulam lu nekk ci moom la lay wax lu nekkul si moom du la ko wax dama ne man de ci suma bopp li ma gënal moo di xarit boobu waaye du xarit boo xam ne yaakaar na ne léegi mu wax la lu nekk ci xolam wala mu wax la dëgg teraangaam mu ñàkk ko ma ne xarit boobu gënalu ma xarit bi ma gënal mooy xarit bi nga xam lu nekk ci moom la may wax lu mu xalaat lool la may wax seet kóllëre gi rek seetul intérêt boppam wala ndax su ma waxee lii mu xañ ma lii loolu itam mu ngi ci loolu ci mbir mi kon nag ngeen baal ma naruma ci woon wax sax e, waaye mënuma toog fii bés bu mel ni bés bi nekk fii ci ñetti fànn toog taxaw fii ci ñetti fànn te mënuma see sant sànni ay baat loolu laa amoon lu ma leen wax e, maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp wa salaam ثم هبت البلاد لا بشر أنت ولا مدقة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نصرا وأهله الغرق وردت نار الخليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق تنقل من صارم إلى رحم إذا مضى لهم بدا طبق حتى استوى بيتك المهيمن من خلد فعليها تتانسك وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذاك الضياء وفي نور وسبل رسائل نطرح اللهم إنا نسألك بجاه المنظور عندك والمعده أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل رشاد يا مصطفى من قبل نسف آدم والكون لم تفتح أخلاقه أيروم مخلوق صنعك بعدما أسمع على أخلاق الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم لما سبقنا بالحق بالحق ولا إلى ذاتك المستقيم على الله العظيم متى يبدو في باجي بين جبين يلو مثل بالفاهي بجل متوقد فمن كان أو من ذا يكون كأحمد نظاما لحق أو نكرا لملهد أقر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلو يشهد وضم إلى اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد وشق له من اسمه ليجله وبالعرش محمود وعلى محمد حبيبه ناقة الأدماء مهتجرا بالبرد كالبدر جل ليلة الظلم وفي أطافه أو أصنع البرد فيه ما يعلم الله من لين ومن كرم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من في الله مسلول وأبيض يستسقى القمع بوجهه بما اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم وهم عنده في نعمة وفراغ دامت دار النصارى في نبيهم فاحكم بما شئت من الخلف واحتكم وانسب الى ذاته ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فيوربا ناطق بفمه لو ناسبت قدره اياته عظما احسمه الى دار الرمم لم يمتهنا بما اتى قوله إرسل علينا فلم نرتب ولم نعم عاي الورى فهم معنا فليس يرى بالقرب والبود في غير منفهم كشمس تظهر للعينين بعد صخيرة وتكيد الطرف من نومه وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم يا من تسلى عنه بالحلم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل وسلم على من فاتحته لبدير ايجاد براءة السهل ومن خاتميته براءة المختم والكمال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بحر انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعروش مملكتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود وسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك ثلاثا تدوم بدوامك وتبقى ببقائك ثلاثا لا منتهى لها دون علمك ثلاثا ترضيك وترضيه وترضى بها أن أهل والدنا يا رب العالمين لي سعادة من يسرهم أقدامهم فوق الجباه إن لم أكن من فريق بحبهم حسن وجاه وبجاههم وبنسرهم طيب لنا عشرا واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى تهنئته ربي بمدحة شفي بالمنطق البديع أبغي بها مؤملي يا ربنا صل على خير لنا ممن على على السماوات العلا في سراب العليم أهلا بشار المولد شار العلا والسودة شار النبي أحمد شار الربيع الأول Thank you. قص به ربي إذ كان كربي للأرض والشفيع بكل خاب مضلل شهر الفلاح والسرور شهر به سعد الدور موشح بين شهور متوج مكلل شار الفرح شار الذهاب سرح وفخرنا والمرح شار النبي الأفضل أهلا بشار الفرح شار الذهاب سرح وفخرنا والمرح شار النبي الأفضل بشار الفاتح إخلاق كون الفاتح من خص به الفواتح وأسخى أهل الملل أهلا بشار الحاتم شار النبي القاسم وفاتح وخاتم وآخر وأول Thank you. مثلا بشار ناصري للحق شار الامري بالعرف شار الظاهري بكل وقت اكملي على بشار الهادي لمنهجي رشادي وقائد وحادي لطريق الامثل بشار سيدي لأحمر وأسود من أسست سوددي يوم تزار رسلي وقد كفى كلها أبا وكلا بقوله أنا لا أنت استزاد الوجل فيا من خطة جابوا في الهطة من ربه فالتوطى واشفى لدينا تقبلين اهلا بشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك او مرسل وشهر خير الخلق شهر جميل الخلق شهر عظيم الخلق في المحكم المنزل شهر الذي أثره

على البليل اثني عشر فيه ويومي لغر في بذلك سهر ونور في الجليل على البليل اثني عشر فيه ويومي لغر في بذلك سهر ونور في الجليل كل مظهر من خارق الفكر في كرافي البصر إلى مقام العلي وما رآه من عجب آمنة حين نصب سبابة ثم اقترب بالسجد في المطير فاضت البحار وجفت الأنهار من أجله والنار قد طفئت بالخجل ما تدلى زهر كما ترى القصر فيه وحل الكسر بصنم المجدل جنهم في نكدي لرميها برسدي وعزلها عن مقدي من أجل خير رسلي ورنة شيطاني جراوي مشاني من أوضح البراني لعصمها في ابتلي أهلا بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد حل بالمولود في معال الزهر أهلا بليل اثني عشر أهلا بيوم اثنين مولد ثاني اثنين ممن في سر الكون مقدمه المفجر أهلا بيوم العيد ما مثله من عيد قد حل بالمولود في معاد الظليل أكرم بشار العجم إبريل شار الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير مرسلين صار نسر واستنارا لمن هوى الفخارا وقبرة المنزل كرم بشار اللسان مولد خير إنسان قدوة آل الإحسان وبكامل المكملين يوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمن الاسم من جديد ينجلي فلن بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمن الاسم من جديد ينجلي للأولين عادا والآخرين فكان ذا يقينا من الكريم المبذرين تم في لآلي بأدتي ليالي في زينة المعالي كالجوهر المرسل الختم لي بالحسنى والجمال بالحسنى لدى المقر الأسنى رفيق الأصل لنا وليا وناصرا حفيا لا نختفي غويا بجاه بكالي الله سلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كونه الإله من أبد لأزل وآله وصحبه وزوجي وحزبي وكل آل حبي مع سلام الأكمل جاههم يا إله اغفر لناظمها واسمح لقارئها وللذي حضره وأمهم بخفي لطف أكفيهم نواهب الدار ما أفاته الكبيرة أجب دعاهم وعجل بالذي كربوا بجاه أحمد ما أصابه الخيار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ناصر الأخير بك رب العزة عما يصفون وسلام